bokkuñu de <laughs> Abu Xaasim bi ñoom ñaar ñépp ay taabi'i lañu alors attention Abu Xaasim bii nii ñuy gis tay jii mooy léegi nii parce que tay léegi nii xadiis bi ñu gisoon xadiis wa an Sahl ibn Sa'd 496 bi Abu Xaasim boobu ne man maa laaj Sahl ibn Sa'd bokkul ak Abu Xaasim bi <laughs> way est-ce que war ba Abu Hazim boobu nu mu tuddoon Salama ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj at-Tammar al-Madani al-Qasi az-Zahid al-Hakim al-Madani Madina la dëkkoon al-A'raj bokkul ak kii de Allahu akbar bul juum alors que Abu Hazim bi ñu gis c'est pas moom. kii mooy Salman Abu Hazim al Ashja'i al Kufi moom Kufa la dëkkoon alors que kële médinoise la woon alors dëgg la Abu Hazim bii ñuy gis moo magoon Abu Hazim bi ñu gis bi ma wax léegi te ñu gisoon ko ci hadith Sayyidina Abu Sahl ibn Sa'd mu ne maa ko laaj bokkuñu de gisoon nañ taay Abu Khaythama ak Abu Khaythama waaw yow itam si jàppal Abu Hazim ak Abu Hazim kii mooy Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi moom moo mag fuuf moo mag kële fuuf waaw si waaw moom côté année cent yi la génn àddina Abu Hazim bii Salman alors que Abu Hazim bële al-Madani moom mu ngi génn àddina trente-trois ans 133 am na ñu ne 135 am ñu ne 140 am ñu ne 144 gis nga ko bu leen jaawale de al muxtalifu wal muxtalif lu am solo la ci xam-xamu xadiis <laughs> waaw bokki tur taxul nga jàpp ne ñoom la xam nga mooy seen dàkkantal ndax loolu lañ siiwoon Abu Haazim Abu Haazim mais seen tur yi bokkul Abu Haazim bu Seydina Sa'd ibn Sa'd Salamatu ibn Dinar Salamatu bnu Dinar kanta Abu Hazim biini mooy Salman kon al al-Ashja'iyu al-Kufiyu bu dee ne dëgg la Abu Hazim bële am na ñoo xam ne dañ ne euh, Abu Hazim bi nga xamante ne nii mooy bi bi bi bi ñu gisoon ci euh, Abu Sahl ibn Sa'd dëgg la am na ñoo xamante ne nii nee nañu moom mawlaala li bani euh, Layth waaw mais loolu wuute la mais de toute façon bokkuñu kii wax naa la li nga xam ne noon ngay xamee ne kon ñoom bokkuñu kii Medine Medine Abu Hazim be al Salama ibn Dinar Medina la dëkkoon waaw te gis nga jamono ñu génn àddina cent ñii ne cent trente trois ñii ne cent trente cinq ñii ne cent quarante ñii ne cent quarante alors que Abu Hazim bële Salman Kufa la dëkkoon ba pare année cent wala cent un loolu la boroom xam-xam ne di wute est-ce cent pile <laughs> la génn àddina wala cent un kon gis nga ñaar ñooñu kon bokkuñu kon kon nag bu ñëwaatee gis nga jàllale bi kon ya mu ne kon an Yazid ibn Yazid ibn Kaysan Yazid ibn Kaysan an Abi Hazim muy Salman kon hmm? an Abi Hurayrata ñoom ñëpp ay taalibe sahaaba yi lañ voilà loolu moo tax loolu xam nga bu doon ne bokkuñ jamono nga ne mais ñoom ñoo bokk ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk taalibey saxaaba ga waaw <laughs> moo loolu man nen di eh, benn kafu yaag benn njuumte ci nit bu bàyyiwul xel an abi hurayra gis nga kële ci man maa laaj kii nee na an abi hurayra voilà <laughs> man ma jëne moom abu hazim an abi hurayrata ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu annahu xaraja rasulullah sallallahu alayhi aw layla fa idaa huwa bi Abii Bakrin wa Umar fa qaala maa axrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saa qaala al-juu' yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam wa ana walladii nafsii qaala wa ana walladii nafsii biyadihi la axrajanii alladii axrajakumaa fa quumuu bi quumuu la quumuu fa qaamuu ma'ahu xam nga de quumaa lañu gis ci eh, eh, eh, li Imaam An-Nawawi indi ci Riyaad bi ah fa idaa huwa ah. fata rajulan mina fa ida huwa laysa fi baytihi falamma ra'athu al-mar'atu qalat marhaban wa ahlan fa qala la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayna fulan qalat dhahaba yastan'ibu lana min al-ma'i jaa al-ansariyu fa nadhara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibayhi thumma qaala alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni qaala fantalaqa fajaa'ahum bi'ijqin min busrin wa tamrin wa rutabin fa qaala kulu min hadhihi wa akhadha al-mudya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iyyaka wal haluba fa dhabaha lahum fa akalu min ash-shaati wa min dhalika al-'irqi wa sharibu falamma an shabi'u wa rawu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Bakrin wa Umar walladhi nafsi biyadihi latus'alunna an haadha an-na'iimi yawma al-qiyaamah akhrajakum min buyutikum al-juu' thumma lam tarji'uu hattaa asaabakum haadha an-na'iim. Eh, imaamu at-Tirmidhi di taalibe tamit imaamu Muslim sëriñam la en même temps hmm? mais imaamu Bukhari moo gënoon a tax la gënoon a taxool eh, ndax jëlee na ci imaam Muslim ay xadiis moom mii di al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moom imaamu Tirmidi rahimahullah moom mu ngi ko di abwaabu zuhd ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma'ishati nabi ah, ma'ishati ashaabi nabi sallallahu alayhi wa buntu dëddu àddina yi ñuy jële ci yonent bi mu ne buntu mi nga xam ne noonu la saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam doon dunde foofu ah la indi eh, bi eh, nga xam ne ci sëriñam dañ la doon wax sànk naan moom la moom la ëpp lu muy jële ci moom la ko jële <laughs> imaamul Buxaari te imaamul Buxaari xadiis bi ëlliwu ko ci saxiix bi nii <laughs> waaw imaamu Tirmidi déggal dana xaddasanaa Muhammad ibn Ismaayil dana nettali nañu Muhammad ibn Ismaayil mooy kat imaamul Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardisba ah al-Ju'fi al-Buxaari Abu Abdillah <laughs> al Buxaari al xaafidu mooy borom saxiix bi nee na moom ci <laughs> moom la ko jëlee waaw qaala mu ne haddasanaa Adam ibn Abi Iyaas mu jëlee ko ci Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan rahimahullah Abul Hasani hmm, al Masqalaaniyu ah, al Baghdaadiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Shaybaan Abu Mu'aawiya mu nekk ñu nettali mooy Shaybaan di Abu Mu'aawiya di Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamiimiyyu mawlaahum an-Nahwiyyu Abu Mu'aawiya al-Basriyyu rahimahullahu ta'aala am na nag ñu ne Kuufi la woon ah, al-Mu'addib qaala mu ne haddasanaa Abdul Malik ibn Umayr mu nekk ñu nettali mooy Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya al-Qurashiyyu Abu Umar ñi ne Abu Amr al-Kuufiyyu rahimahullahu ta'aala an abi mu jële abi salama ibn abdirahman mu jële ko ci abu salama ibn abdirahman ibn awf az-zuhri radiyallahu anil jami' an abi hurayrata abu salama doomu sayyidina abdirahman ibn awf jële ko ci sëriñ abu hurayra radiyallahu anhu qala xaraja an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi sa'atin la yaxruju fiha wala yalqaahu fiha ahad mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa génn jamono joo xam ne doodu ko woon génn kenn du ci génn waaw moom laa wax bu dee bëccëg la mooy jamonoy sieste yi nga xam ne nit ñi dañuy nekk ci biir te boo seetloo jamono yooyu dañ ko xam mooy euh, wax naan léegi ñun dañoo fëlëg lépp segsee waaw jamono ju nekk gaa yi ci mbedd yi ñu ngi ci yoon yi di dox moo tax gis nga xaw ma ndax fàtte la waxoon naa la ko fii bi Abu Jahl ne <laughs> bi <laughs> euh, Seydina Sa'd ibn Mu'adh ñëwee Makka fekk saa yu Yonent saa salaam gàddaay na ñëw Medina Badar ak yooyu yëpp amagul woon fekk waa Makka comme que doon nañ jéem a euh, dañoo mere woon waa Medina quoi ndax ñoo fat nee nañ seen noon bi euh, léegi Sahl kii ñëwoon euh, sayyidul ansaar siddiqul ansaar sayyidina Sahl ibn kii Abu Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ñëwoon fa seet si te nga xam ne xaritam la woon ci jaahiliya ak yooyu te bu ñëwoon Makka ci moom la doon dal muy Umayya <laughs> Umayya ibn Xalaf <laughs> waaw gis nga ba mu ñëwee Umayya xam na ne yii garam gii de bu ko façon Abu Jahl ni gisee mën na am incident diplomatique quoi moo tax bi bi mu ko man de damaa bëggoon nga gunge ma ñu dem ci Kaaba gi ma daal di umra quoi wër Kaaba gi mu ne ko xaaral ba jamono joo xam ne <laughs> mooy bàyyi ba ay côté jamonoy fees la ko doon wax. bu ko defee ñun ñëpp euh, dal kenn lu nekk foofu maa ñu dem rek nga xaw nga doo am raj-raj loo <laughs> sauf que loolu la gëm loo mais <laughs> leneen la doon <laughs> incident diplomatique la doon bañ te incident doon daan am na parce que Abu Jahl noonu mal'un gis boo gisee ñaari nit rek di wër kaaba bi wala la taxaw ca borom bët yu baax la woon wala yalillah da doon repérer lu sori la Seydina Abbas moo ko ah Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib moo ne Abu Jahl bëtëm yi ak am gis <laughs> non loolu taxu ñoo jóg <laughs> waaw keroog ba mooy ba badar bi xew <laughs> waaw loolu moom taxu ñoo jóg te nettali eh, gént ga nga xam ne waa sërëm yi dañ ko daa am ko ci géntoon ah sërëm yi daa am ko ci géntoon ah léegi eh, bon lool taxu ñoo jóg quoi musiba gi nar a dal waa Quraysh yooyu ba ba bon affaire bi siiw ba gars yi bon en tout cas Abu Jahl incident moom doon bañ am na. parce gis ne ko waaye Aba Ali <laughs> waaw lan tax ba gis na ngay wër Kaaba gi nii ci ci ci jamono ju tàng ji ah ak koo àndal sax mu ne ko Saad la am na mu ne ko Saad man xanaa kay déedéet Saad mi jóge Yasrib Abu Jahl dama ah Saad yaa yow de wallahi lawla annaka ma'a abi aliyin wat naa ci yàlla bu dul woon abu aliyin yi nga ànd mooy sa parapluie konoon te kon dinaa la fi fut fut yu garaw fii daa la mu foog ne banaana bu nooy lay waxal ko waa al mal'un abu jahl waa dina ko hee nga ne lan <laughs> waaye ko lool taxu ñoo jot sañ banoon <laughs> mooy jamono heure yooyu la waaw bu dee bëccëg gi loolu la bu dee guddi gi mooy bien après voilà moo tax mu ne léegi comme dafa xaraja dafa génn ah ah annabi sallallahu alayhi wasallam fi sa'atin la yaxruju fiha doonu ko woon génn wala yalqa wala yalqaahu fiha ahad fa ataahu abu bakr fa qaal ma jaa bika ya abu bakr nee na boobu léegi bi mu génnee Seydina Abubakar dikkal ko ne ko mu ne ko meew lu la génne fa alqa rasulullah wa anzuru fi wajhihi wa taslima alayhi falam yalbas an jaa Umar mu ne damaa génn kanamam gi nuyu ko mais dayoo too rek Seydina Umar ñëw qaala maa jaa bika ya Umar say yonent way saab ya rasulallah xiif fa rasulullah wa ana qad wajadtu ba'da dhalik man loolee mooy lenn ci xiifit jiir naa ko fantalaqu ila manzili abil haytham ibn tayhani al ansari mu ngi nii fii la imaamu nawawi naan dikk na leer nañ ci riwaaya kii na hada al ne lansari bi mooy kan mooy abul haytham waaw ibn tayhan mu ne comme ni mu leere ñëw ci benn ci riwaaya yi te mooy riwaaya seydina eh, eh, comme at-tirmidhi wa hada al-ansari alladhi atawhu huwa Abul Haytham ibn Tayhan kaza jaa mubayyanan fi riwayati Tirmidhi mu ngi nii waaw nii dañ ñëwee leer ci riwaaya imaamu Tirmidhi kon mu ngi nii fantalaqu ñu dem ila manzil Abil Haytham ibn Tayhan al-Ansari wa kana rajulan kathiran an-nakhli wash-shaa mu ne nag fii leeral nañu fi que Abul Haytham nekkul woon euh, pauvre <laughs> góor la woon xam ne gu bari woon ay tàndarma la moo tax gis nga façon tàndar may indi façon yi ñu naan tàndar may indi na ci boo xamante ne mu ngi waaj a ñor bu ñor ta nooy te neex ak boo xamante ne nii bu wow la mooy yëpp mu nekk daal tànn sa bu <laughs> waaw mu ne nag góor la woon boo xam ne ku bari woon ay garabu tàndarma la tooli tàndarma washa waaye ku bari woon ay jur la ay troupeau walam yakun lahu xadam waaye amul woon malgré ça ko doon liggéeyal amul woon ak surgo bu mu embauché koo xam ne moom moo koy liggéeyal falam yajiduhu trouvé wuñ ko fa qaalu limraati ñu wax soxnaam si ayna saahibuk mais ana ana sa àndandoo bi mooy sa borom kër fa qaalat intalaqa yastad'ibu lana al-maa voilà dafa dem utal ñu dox falam yalbasu an jaa abul haytham bi qirbatin yar'abuha fa wada'aha mu ngi indi benn njaq benn loo xamante ne ci la ñuy def ndox boo xamante ne mu ngi ko doon indi waaw mooy qirba mooy boo xam ne dafa uti woon ci la defoon ndox mu neex mi nga xamante ne moom lañ demoon daal di koy jële nee na daal lañu kii rek mu daal di agsi waaw léegi bi mu agsee falam yal euh, léegi mu ne mu deg ko subhanallah summa qaala summa jaa na nabi mu ñëw wa yufaddi bi abi wa ummi ñëw ci yeneen sallallahu alayhi wasallam jege ko ni ko kii daal ko way takkook moom naan ko jënd naa la sama baay ak sama ndey su man talaqa bihim ila hadiqati mu dem ak ñoom ci toolam ba mooy ci tool bi nekkoon foofu fa basata lahuma bisaatan mu lalal leen ab laltu nañ ci tàndarma ci eh, eh, xobu tàndarma yi la woon garabu tàndarma yi su man talaqa ila naxlatin mu dem ci benn tàndarma fa jaa bi qinwin fa wadaahu indi ci ay ab ab ab caq ab kii eh, dagg ci indi fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam afala tanaqayta lana min rutabi manoo ñu euh, utal ci rutabi mooy euh, sellalal ñu ko fa qaala ya rasul inni aradtu an taxtaaru damaa bëgg mooy dafa indi yu bari damaa bëgg ngeen tànn ci waaw mooy euh, manu ngeen wanoo indi rek yi noo yeeg yooyu mu ne damaa bëgg ngeen tànn mooy <laughs> bëgguloon indi yenn fekk jëlee na leen gënal waaw waaw aw qaala taxayyaru min rutabihi wa busri mooy tànn leen ko indi yu bari nii mooy xeet yu ci wuute boo xam ne day waaj a day teel a waaj a ñor yoo xam ne wow na ak yoo xamante ne ni nooy na mu ne tànn leen ci fa akalu waaw léegi mu ne leen tànn leen ci yu nooy yeeg aw yeeg yooyu wa fa akalu wa sharibu min dhalika al ma fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu lekk ci mi hada walladhi nafsi bi yadi min an-na'im alladi tusaluuna anhu yawma alqiyamati dhillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid <laughs> lii bokk na ci li nga xamante ne nii mooy yu nooy yi nga xam ne yu baax yi nga xam ne dees na leen ko laaj yawmal qiyaam waaw zillun baari waaw ker boo xam ne gu sedd la waru tabun ak tànnar ma ju nooy te neex a jàll la joo xam ne yu sell ta baax wa maa baari ak ndox moo xamante ne nii mooy mu sedd la te neex a naan waaw waaw mu ne fantalaqa abul haytham li yasna'a lahum ta'ama Abul Haytham dem ngir defaral leen benn plat luñ lekk fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam la tasbahanna zaata dar yonent bi alayhi sa salaam ne ko nag bul euh, euh, rendi boo xam ne daa am doom wala am daa am soow waaw mu dem boo xam ne daa am soow mooy boo xam ne daa am doom ndax soow mi kañ lay am mooy bu amee doom fa qaala fa dabaha lahum anaaqa aw jadyan fa ataahum biha fa akalu ñeen di leen benn boo xam ne waajal na ko defar na ko ni nga xamante ne nii voilà ah mooy as euh, mbay anak euh, boo xamante ne matagul at quoi léegi mu indil leen ñu lekk ci ñu ne chat mooy chat rek xar man nekk xar man nekk bëy aw jadyan fa ataahum biha fa akalu fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam hal ne ko am nga ku lay liggéeyal qaala laa mu ko déet qaala fa ila atana Ah, sabyun fatina mu ne ko léegi wo bu dee am nañ ñoo xamante ne dañ leen jàpp ci xare yi nag ñu dikkal ay jaam yu ñëw waaw mu ne ñu indi yonent bi salaatu salaam bi ra'sayni laysa ma'ahuma thalith fa ataahu abul haytham fa qaala an-nabi sallallahu alayhi minhuma ñu dil ko ay jaam mu ne léegi woo ko comme que digoon na ko tànnal ci kenn yaa nabi fa qaala ah ah mu ne yaa nabi yàlla ixtar li mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam dànnal ma kenn rek fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam inna al mustashara mu'taman xuz hada ki ñuy xam dañ koy laaj avion xalaatam waaw kooku de ku ñu dañ koo wóolu moo tax kon nag ah mu xool daal ki mu jàpp di moo ci gën moom yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko jëlal kii fa inni ra'aytuhu li waaw wastawsi bihi ma'rufa ndax gis naa jaam bii kat gis naa ko muy julli kon ci ñoom ñaar moom laa gis ñuy julli te comme que nag maa tànnloo te ki nga xamante ne mooy al musta al al mustashar ki nga xam dañoo ñëw di ko laaj abi ah ku ñu wóolu la waaw kon nag war ngaa fexe ba bul trahir la tax ñu wóolu la ah. na nga fexe ba bul trahir li tax ñu wóolu la waaw fexe ba bul trahir li tax ñu wóolu la waaw nag ndax moom mu'taman loolu la bu la say say nit buñ la wóoloo ci dara bàyyee la ko ngir nga seet li gën nga defal leen ko wala boobu ah bon ñun daal boobu sëñ bi yaa ñu gën a xam ni mu demee xoolal loo xam ne jàpp nga ne mooy gën nga kiiwal ñu ko bul ñëw di kii nejoo ko wala ngay asaaloo wala naan moom naa jël benn affaire comme que ñoom lu ma jël baax na déedéet da ngay seet li gën waaw li nga xam ne yow li la borom bi wan ndax al hukmu li zahir attey daal ci li feeñ ngay kii kanta yi nga xam ne ñoo nëbbu yooyu moom borom bi wallahu yatawalla sarair borom bi mooy sukkan moom mooy euh, toppatoo yooyu léegi moo tax yeneen bay saab saab ne comme que la ah ki ñu tànn loo ki ñu laaj avion de daa nekk ku ñu wóolu waaw kon nag xoos jëlal waaw jëlal kii ndax gis naa ko muy julli waaye nag fastawsi bihi ma'rufa maa ngi maa ngi sàkku ci yow na nga moom ci njekk allahu akbar mooy bul nekk koo xam ne ku naqaree patron bu naqaree kii am sab jaam di ko duma di ko torturer di ko teg liggéeyam attanul bu ko def waaye bu doon booy la tamit ndax en tant que booy la ko joxe koo xam ne fu dalay liggéeyal fa mbindaan laaj yooyu yow faam bu fi nekk di ko maltraiter di te yoo xam ne yow sa doom ku ko defoon nga xar nga xar suuf si dugg si waaw loo xalaatu la liggéeyloo sa doom yi nga koy xalaat nga koy liggéeyloo bu ko def bi fastawsi bihi ma'rufa mu ne fantalaqa Abul Haytham ila imraatihi fa axbaraha nee na Abul Haytham daal di dem ci soxnaam si daal di koy ci bor soxnaam si daal di koy wax li Yonent bi sallallahu alayhi wax bi mu indi jàmm fi qawli Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qaalat imraatuhu ma anta bi baalighin ma qaala fihi an-nabi an tuntiqa ne ko nag gis nga mu ñëw ah ne ko ah jaam daa ngi de Yonent dalam moo waxoon booba jaam yi dikkal ko ah lii la te lii la ma wax. dama ko dane ma tànnal ma ne ko yow laa bëgg nga tànnal la lii de la ma wax mu ne ko gis nga ndaw si waaw ne ko ah, gis nga lii gisuma ne dinga joxal di matal li nga xam ne moom la la yonent bay saa saa wax mooy fastawsi bii xayra wastawsi bii ma'rufa na nga def ci moom maa ngi sàkku ci yow ah ngay def moom njekk te di ko dénk njekk moom jaam bii ndaw si ne ko soxnaam si ne ko gisuma ne lool man nga koo matal lu dul daal di koy libéré waaw xaala ah Abu Laytham ne kon nag fa huwa atiq kon nag nañ ko libéré naa ko kon libre na fa qaala an-nabi sallallahu alayhi lam yab'ath nabiyyan wala xalifatan illa wa lahu bitaanatan bitaanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu wa bitaana la ta'luhu xabala wa man yuqa bitaanata suu'i faqad waqi allah <laughs> allah cam allah allah kooku yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu yëgee ne Abul Haytham nii la def libéré na waaj ñëw mu wax ko yonent bi salaam ne ko daal la ma waxoon daal ne naa ko dénk yiiw def moom yiiw waxtaan naa ceeg soxna si daal moom daal gis na ne lool du ma ko matal loolu ma libéré ko yeneen tamit saa saa kontaan ne inna allah da gis ne yàlla de dëgg-dëgg lam yamaas nabiyya yónniwul benn yonent wala xalifa di yónni kenn koo xam ne mooy xalifa xalifa am si ar ci suuf si <laughs> waaw yaa Daawuud inna ja'alnaaka xalifatan fil ard waaw yow Daawuud ñoo la def xalifa alayhi salaatu wassalaam ci kaw suuf waaw mu ne du yónni kenn yebal kenn. illaa walahu bitanataan lu dul dina am ñoo xam ne ñu ñu ñu ko jege lañ jagoo ko moom yonent boo bële nitu yàlla boo bële xalifaat yàlla boo bële lii du jaar bitaanatun am na ñoo xamante ne ñu ko jege lañ ta'muruhu bil ma'ruf mooy ses proches ñu ko jege ñoo xam ne dañ ay conseillers lañ ay jege ñam lañu ñoo xamante ne mooy dafa jagoog ñoom waaw nga xam ne moom ñoom lay laaj. bu bu yenn yi nga xam ne waru cee mën a ñàkk laaj af yi ñoom lay laaj mu ne am na ci ñoom ñoo xamante ne nii groupe boo xam ne ta'muruhu bil ma'ruf dañ koy digal li nga xam ne mooy njekk képp waaw wa tanhaahu waaye di ko tere anil munkari ci loo xamante ne du lu baax waaw ñoo xam ne duñ ne rek waaye bëgg rek lu defar seen mbir wala lu wax lu neex kilifa gi rek bu ko defee mu leen di ñuy gën am fa ñoom fa kilifa ga seen seen code di yëkkatiku mu leen di eh, considérer déedéet ñoom moom ma ne ñoom dañ koy digal njekk même bu dee ne moom gisul woon njekk googu dañ ko tutee dinañ ko ko wax waaye watan haa andil munkar waaye bu du noonu la nar a dugg dinañ ko ko tere dina ko ah lii nag gis nañ ne moom ah lii de du du du loolu waaw wala boobu ñu doxalee neneen mu ne waaye boobu benn la wabitaanatul laa tallu laa tallu xabaara ak beneen boo xam ne ay conseil yoo xam ne ñoo xam ne dañ koo jege joo ñoom laa tallu xabaara mooy ñoom du ñu gàttañ lu di yàq li nga xam ne mooy ndax seen intérêt lañ ci toog lépp lu ñu ko wax du lu baax ndax lan seen bakkan lañuy doxal mooy yoo xam ne du ñu gàttañ lu di yàq xaalam waaw seen yoon new ci Allahu akbar comme li alxuraan wax rek waaw léegi kon gaa yi mu ne borom bi nag yónniwul kenn lu dul ne ah beneen façon bi nii la ñu mel waaw nii la ñu mel ay dag yoo xam ne ay conseil yoo xam ne lu yées kese ah lu yées kese lañ lay lañ lay wax lu bo lu bon lañ lay wax <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu. waaw <laughs> mais lii lii lii nii bu dee yonent bu dee yonent gaa yi di ko xalaatal yu mel nii ñoom seen xalaat du ko jàpp mukk borom bi da koy da koy muccal ci waxu gaa yi waaw loolu man da nekk loolu man da nekk ci yonent ndax borom bi moo leen moo ismatul anbiya non seulement ci ñoom mais ñi leen di wax yooyu da leen moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi suñu borom ne gaa yi ñu ngi naan udul nga waaw nee na kullu xayrin la waaye nag yiw yi may déglu yëpp damay fekk ah naa seetlu dañuy wax seeni kàccoor ba bu ñu nee naan ah saa yu benn loolu la nag loolu la <laughs> waaw <laughs> waaw yonent ba yonent moom borom bi da koy musal ci gaayoo yee waaw allahu akbar waaw kon mu ngi noonu <laughs> ah léegi nag. bu ñëwee am na nag ñu ne bisaana yooyu mooy malaaka malaaka bi ak saytaane bi ndax ku nekk da am ndax yonent bi saa saam ci boppam moom dane eh, mooy lim ne eh, eh, ku nekk day am xarin waaw ku nekk day am xarin nit ku yàlla bind di nga am xarin boo xam ne du ku baax a ah. kuy lëkkaalo gaw koo xam ne du baax waaw mu ne kanta man borom bi dimbali na ma moom mucc tuub na nekk na koo xam ne wommatul Allahu akbar waaw am ñu ne bon loolu lay wax waaw ndax xolu jaam bu nekk am na loo xamante ne nii seytaane bi day am lu muy def waaye comme ni nga xam ne malaaka bi day am lu muy def ci xolu nit ki am ñu ne loolu mooy bitaana bi mais bon lii de toute façon ci biti nii li muy wane leer na quoi mooy ñoo xam ne ay conseil lañ loolu même bu nee ne dàqul le waaw waaw waaye daal loolu dàqul le mais am ñoo xam ne nee nañ ñoo loolu mooy am nafsul ammaara bi suu ak nafsul lawaama ak yu mel noonu bakkan yooyu la quoi alxuraan di wax mais yooyu yëpp mën na koo yenu de waaye euh, euh, affaire bi daal euh, lee insha allah li njëkk a wax mooy li nga xam ne mooy li ci dina lëng waaw léegi nag mu ne yeneen may saar saar nag bi mu waxee loolu <laughs> mu ne nag ah kon bitaana goo xam ne ñoom gu bon gi laa tax luuxu xabaalaa ñoom duñu de de duñu duñu duñu duñu retenir seen bopp ci di ko digal lu bon waaw waaw duñu tax tañ yi digal yonent boobee wala te loolu moo wax yonent moo am ci ñëpp ah waaw moo tax boroom pouvoir yi ñu war a def attention waaw de toute façon am nga sa conseil yi ñoo xam ne sa ministre yi wala sa conseil particulier yi yooyu ñoo xamante ne ñoom nga xam ne boo waree def dara ñoom ngay déglu ñoo xam ne lu baax lañ lay wax ñoom xooluñu en fait li tax ñu topp la nekkul yow sa jëm yow que ni wala ay intérêt déedéet lañ laa topp ngir yow wala sa jëmm ji te nag dañoo bëgg bu ñu bëggee nga réussir lu ñu gis ne même boo ko naree def ñu xam ne lii du ëndi réussite dëkk bi te du doxal dara wala boo ban naa doxal yëfi ñenn waaye yàqu ñu bari ñoom dañ naa la non lii moom gis nañ ne bu ko def quant à ñeneen ñi bitaanatu suu bi ñoom seen intere leen fa taxatoo waaw waaw bu ñu xamee ne lii ñoom dañ ciy bénéficier war ñenn même bu dee population bi seen yoon ñoom dañ koy digal loolu wal iyaadu billah en tout cas ak yu bon waaye yonent bay saa saam ne wa man yuqa bitaanata suu'i faqad waqi képp koo xam ne na fegal nañ ko dañ ko fegal bisaanata suu waaw mooy li nga xamante ne nii mooy conseil yu bon faqat wuqi kooku de dëgg dëgg borom bi fegal na ko aar na ko ci li nga xam ne mooy ak mbonteg lu yées allahu akbar allahu akbar waaw ku ko borom bi fegal rek mooy yow kooku jox nañ ko xayran kasiira kon xadiis baa noonu kon insha allah léegi gis nga kon ni mu guddee imaamu Tirmidhi gis nga leneen li nga xam ne loolu lépp jàng nañ ko ci walillahi alhamdu wal na léegi bon euh, ci kaw noonu nag dañu yem nii parce que waxtu yi daa sori lool sax te njàngat yi insha allah njàngat yi nii dañuy yem rek imaamu Nawawi wax buñ amee leneen luñ ci war a dugal insha allah dinañu ko def bi muy sarah hadis boobu euh, côté imaamu Tirmidhi bii lu am a am solo la yeneen yi mu indi mais boo xam naa yooyu luñ ci dugg dañuy wax rek. li imaamul Nawawi wax ci al-Minhaj sharh Sahih imaam Muslim bi muy sarah hadis bi euh, nga xamante ne ni euh, kii quoi bi ñu koy sarah lam ci wax rek ñu doyloo ci lool insha allahu taala ah li ñëw kon yii di ñëw kon hadis bi lañ koy a mais uniquement pour njàngati parce que lu ama ama am solo la ci wax waaw daa yaatu nag moo tax ñu xam ne boo ko fi jëlee day xaw a nekk loo xam ne day gën a yàgg insha allahu taala kon nag ñu yem ci nii